ah ci ayatul suratul mumtahina suñu borom ne laa yanhaakum allahu an alladina lam yuqaatiluukum fi ddiini walam yuxrijuukum min diyaarikum walam yuxrijuukum min diyaarikum an tabarruuhum wa tuqsituu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitiin innama yanhaakum allahu an alladina qaataluukum fi ddini wa axrajuukum min diyaarikum wa axrajuukum min diyaarikum wa daaharuu ala ixraajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaa'ika humu zaalimuun kon loolu la woon mu ne laa yanhaakum allahu suñu borom ne ci aay ci bi sayyidatu Asma laajee lool ci lañu wàcce suñu boroom wàcce aaya bii ne lay laa yanhaakumullahu ne terewu leen allahu borom mi anil ladina ci yéefir yi nga xamante ne lam yuqaatilukum fi diin xarewu ñëwee nag yéen ci diina ñi ngeen ne waaw nda am na yéefir yoo xam ne ñoom l'islam lañ bañ waaw maa daama yaa ngi nekk jullit di respecté ñoom dañ lay noonu ba pare pare dañ takk xare lépp luñ la mën a yàqal nañ ko def mu ne waxuma ñu mel noonu ah, ah, ñoom waxuma ñooñu mais ñi nga xam ne defu ñoom ñooñu ak yéen ay relation yu baax lañ am te lu ñuy jullit comme yéen wala mu yuxrijukum xeexuñoo yéen ndax diina ñu ngeen nekk te génn wuñu leen wala mu yuxrijukum te génn leen min diyaarikum ci seen kër yi waaw expulsé wuñu leen nangu seen terre yi an tabarru ñooñu borom bi bañoo ngeen di jëfe mbaax yiiw jëme ci ñoom wa tuqsitu ilayhim al imam al al al ibn al arabi al maliki mu ne tuqsitu ilayhim xam nga day tekki ngeen maadu ci ñoom mais mu ne du loolu parce que maadu loolu loolu c'est connu de tous parce que maadu moom ci ñépp farata la waaw <laughs> waaye wa tuqsitu ilayhim mooy ngeen di dogaale ci seen alal yeeg seen yooyu di leen joxal di leen def di leen dox di leen defal ay xéewal inna allah da borom bi tabaraka wa taala yuhibbul muqsitin dafa sopp ñi nga xam ne ñooy ñi maanu bu dee ñu ko fekkee wala dafa sopp ñi nga xam ne dañoo di jël seen yi di defal di ko di defal ay nit même bu dee ne du ñooy julli waaw mu ne nga xam ne la leen borom bi tere dëgg ñeen di jël naan da ngeen leen di defal ak yiw ak yooyu mooy alil ladina qaatalukum fi diin ñi xare ji nga xam ne yéen li ngeen nekk leen dérange ñu leen di xeex ndax lool ndax diine ji ngeen nekk wa axrajukum ñu génn leen min diyaarikum ci seen kër yi wa zaaharu ala ixraajikum mooy soit ñu def yii yëpp wala ñu def ci benn ndax ñoom boobu la ñu am boobu la ñu man capable moom lañ man mais buñ mënoon yëpp sax defadoo yii yëpp xeex leen génn leen ba pare wa zaharu ala ixraajikum mu leen mënuñu ci dara nag ñu jàppale ñu leen ñuy génne di leen soutenir financièrement ak ak seen wàllu ma seen wàllu parole seen soutien euh, euh, ci wàllu wax voilà c'est bien fait c'est bien dem leen ñu ngeen di encourager si on avait même ba ngeen la jàppale nañ ko def ñooñu ñu dimbali gaa yi ala ixraajikum seeni noon ñu génn leen antawalluhum ñooñu ngeen di ngeen naan ngeen di am ñoom ay ay ay ay accord liñ méngoog ñoom loolu borom bi ñoom dalee na xaraamal yi pour jullit muy am ak ku mel noonu yéeféer yu mel noonu ay ay ay ay relation yu mel noonu waman yatawallahum mu ne nag képp koo xam ne nag ñu mel ñi ma fi tudd ñoom ngay jéem a amalay accord di neexook ñoom di méngoog ñoom fa ulaayika gaa yoo yoo ko def ña ko def ci yéen humu zaalimoon ñoo dëgg-dëgg tooñkat voilà xaa aaya boobu ci sayyidatu asma am na nag yeneen asbaabu nuzul yoo xamante ne nii am na ci mais bii nii lu ci dëgër la euh, que ne xam xew-xew sayyidatu Asma bi radiyallahu anha ak ndayam ci la xewoon léegi nag kon mooy kon loolu dañ ciy gise ne euh, nit li ngay def lu baax nekkul ne man daal ku dul jullit du ko defal dara déedéet bu dee yéeféer la te euh, remplirul remplir na condition yi borom bi waxe ngeen am ay kii yu jàmm ngeen di am jàmm gisoon nañ bi ñuy wax àqu dëkkandoo yi ah dëkkandoo yi dafa am euh, koo xam ne àq boo xamal koo jëkkandoo boo xam ne benn àq la ci la am ci yow te dëkkandoo la waaye bokku la yow diine te bokku ngeen deret waaye dëkkandoo la te gëbu kooku am na ci yow benn àq voilà boo xam ne da ko koo war a matal sinon borom bi dina la ko demandé jël la kon nag mu ngi noonu mooy di ko respecté te ban di ci loo xam ne te woo ko fenn voilà kon nag mu ngi noonu le ah, léegi sayyidatu Asmaa ne bi yaayam ñëwee bëgg mu defal ko ay ay teraanga ay kadoog yooyu nee damaa bañ dama ne damay laajte ji ba pare loolu yi dañ ci xame ne dane damay dem moo tax mu ne pas taf taytu ma dem laaji ji yonente bi alayhi salaatu salaam waaw gis nga ñoom saxaaba yi radiyallahu anhum noonu la woon li ngay gis ñun ñun dañuy def ba pare mais dañ duñu sax soucié wu est-ce que lii ci charia wax quoi te wolof bi moom moo ci gën paradoxal ci ñëpp waaw surtout bu dee ko xaw a jàng nii tuuti jaar ci wàllu majaalis yeeg daara yeeg yooyu moom lool neex a détecté ci lool waaw moom kay eh, yëngu eh, eh, que war na mukallaf bu nekk bala moo def dara mu xam àtte bi yàlla comme ci loolee laata bu koy def comme li waroom lax dari wax. alors que presque ñoom ñi koy wax ñépp du ma wax ñépp de mais ñoo gisee rek dund nga seet <laughs> bu dee rek ab jaaykat la la muy jaay boo ko ci laajee mais yow lii ngay jaay nii lan moo ci àtte bi yàlla xamu ko mais boo la ko jafee te boo la doon wax di la rayal saa di la foto nga la walla waaye ay ñi mun ci mu karolam bi balaa dee dara mu xam ci àtte bi yàlla alors que moom bu xëyee ba ni muy nelaw la muy jëf ak kat yàlla dara la ci xamul du ko ci sax xalaat sax du ko du ko def moom daal bu ñëwee bëgg gis ne bon taa yi daal day xool li dox rek njaayum nangam mee xew mu dugg ci saamu souci wu est-ce que waaw taa yi daal lii wëgg lii wax xew mu def yoona na ci newul xoolul est-ce lan la ci borom bi wax lan la ci saree wax du affaire am d'ailleurs sax boo ñëwee ne ko yow mais yow lii ngay def nii lii sariya ànd ci de day jaaxle ba pare gëm ne léeg-léeg mu jàpp ne waxoo dëgg wala bu demee ba xam ne loolu la comme que diineen da koy maan sande mu seeti beneen ustaas boo xam ne caaxaankat la boo xam ne dina ko dagganalal loolee mu bëgg a def waaw kon nag yooyu yëpp saxaaba yi nag meluñu woon noonu waaw yow sa yaay ñëw boo xam ne fee la jóge ñëw ngir nga defal ko teraanga ñun ñun kan mooy xalaat naan naa dem laaj yonent sallallahu alayhi wasallam est-ce que loolu mën naa ne parce que lu tax parce que yaayam nekkuloon jullit te tamit gis na ne xam na ay atte yu xam ci l'islam ak yonent bi alayhi salaam suñu borom jàngaloon leen albara u mooy dañ ci yéefe yi loolu it loo xam ne mooy comme que ñun ko ñàkkee moo tax it yooyu yëpp bokkatul ci sujet yi waaw ñi nga xam ne ñoo noonoo yàlla gëmuñu yàlla nga denc ñoom ndax lan ndax mooy yàlla dañu mooy yàlla ak naka nangu dañu nangu naka nangul seen borom waaw léegi nga xam ne dara amul boo koy sax gaay daan yooyu kenn waru koo wax ak lu tax waruñu ko wax loolu moo tax yii xew di xew <laughs> waaw moo tax see seeree wolof ngay dégg ay affaire tumuraanke yoo xamante ne nii ci ñoom ak ñu mel ni ñoom kese ñu koy dégg yoo xam ne dafa leer nañ warul woon a sax nekk ay di wax sa xalaat ak ay ndax l'islam amul wax sa xalaat ki xam mooy wax ñu xamul tëj seen gémmiñ mu jeex tak waaw waaw ay diw gaaju na du jullit est dañ koo war a ñaanalam dé loolu question la loo xamante ne nii loolu c'est tellement réglé <laughs> waaw loolu c'est réglé bu leer nañ léenent lay sa sa waxoon euh, euh, euh, Seydina Ali waxoon waay ah robb waa ji naan mu hadis mu sunan an-Nasa'i rahimahullah waa day day day ñaanal yaayam boo xam ne mushrik la waaw di ñaanal yaayam yaayam boo xamante ne nii mushrik la non baayam mu naan ko yow lan ngay ñaanale sa sa baay sa moom mushrik la sa yéefér la mu ne ko mais parce que euh, kii euh, Ibrahim alayhi salaam da doon ñaanal baayam te baayam mushrik la <laughs> nee mu ñëw wax ko yonent bi alayhi salaam mu ne déet suñu borom wàcce la le <laughs> waaw wa ma kaana qawla ibrahima li abihi illa am maw'idatin wa wa'adaha iyyah loolu ab diggale bu mu ko digg woon mooy keroog ba mu koy dàq fële naan ko jóge jóge fi bi mu ko naan jóge fi ah boobu da sa astaghfiruka rabbi dinaa la ñaanal jéggal sama borom loolu la def mais bi mu ko leeree que ne moom noonu yàlla la tabarra amina dafa deñ ba set ci moom waaw dafa deñ ba set ci moom voilà kon nag loolu la ba pare mu ne woon yonente bi alayhi salaatu salaam maa li nabi waru ci benn bu yonent ak ñëgëm ànd ak moom an yastaghfiru ñuy naanal jéggal lil mushrikiina yéeféer yi te mushrikuuna mooy chrétien bi mushrik la juif bi mushrik la athée bi mushrik la animiste bi mushrik la ñoom ñëpp ay mushrik la sauf daa am ay degré waaw wa qalat al-yahudu Uzayr ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah suñu boroom nee na yahuud yi de nee nañu Uzayr alayhi salaam yàlla la mooy du tous les yahuud ñoo koy am na ci ñoom ñoo xam ne lool lañ doon wax am ci chrétien chrétien moom loolu lañ dëkk ñoom ñëpp sax naan almasihu le messie almasih isa ibn maryam alayhi salatu wassalam moom doomu yàlla la ñoom loolu la ñu wal iyaazu billah waaw ñoom ñëpp ay mushrik lañ moo tax lam yakun alladhina kafaru ñoom ñëpp ay weddikatu yàlla lañ ay yéefér lañu min mu door a détaillé nag yéefér yooyu ñoo ñam min ahlul kitaab yi bokk ñama joxoon téere wal mushrikiina ak yi waa Makka yi munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina kon yooyu boo gisee parce que qadiyatul walaa'i wal bara moom la ñu cultivé wul moom lañu jàngalewul moom lañ jàpp noonu yàlla yi nag moom lañ fexe bu ko benn jullit fii mën a jàpp parce que ñoom xam nañ ci loolu ba pare <laughs> tudd ko lañ leen di ko tudd nag ay sobriquet yu ñaaw ngir lan yow jullit bi nga bañ affaire boobu ci sa bopp waaw ah non on est dans un village planétaire on une famille mondiale loolu ñoom ñoo koy wax rek yow xam nga ne famille mondiale ngeen tous les hommes naissent égaux et libres devant la loi du dëgg <laughs> moom kay yu leer laa lay wax soldaaru américain bi lan moo taxoon CPI lan moo tax CPI waa waa waa Amérique ànd bokkuñ ci cour pénale internationale parce que dañuy mën a topp képp ku def fu nekk pays yu bari ratifié ko si ne ko États-Unis bokku ci George Bush da doon menacé bépp pays boo xamante ne nii fexe nga ba militaire américain boo xam ne waa CPI dañ ne ba mu demee Afghanistan def nañ fay tojaange cour ñu ñu ñu ñu ñu mandat d'arrêt nañ ko jàpp bu ñëwee sa dëkk bépp pays bu jàpp sama sama citoyen man Amérique man Amérique man George Bush bi ngeen am problème waaw nga ko ne Bush jóge fa keroog laa lañ ne CPI ki ko jiite woon jóge na fa sax Gambien boobu Trump mais gars dañoo gars dañ ko interdire de territoire biir Amérique <laughs> est dégg nga waa France di wax waa Union européenne di kaas lool doo dégg de moo daaw hada diplomatie nifaq ak diplomatie naafiq yi nga xam ne deux poids deux mesures la waaw ñoom daal il s'agit des pays pauvres et mal lotis nga ñoom ñëpp ñu tëb ku nekk di condamné que ni kii wax di sukkatoo ci yow mais bu Amérique kenn du waaw ñoom bokkuñ ci ces pays lu leen def bu leen intéressé nag ñu applaudir ces pays voilà le fait que ñu ne waa mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine président Russie lool loolu c'est bien man eh c'est bien yow ak ñoom ak yéen yéen ñëpp reconnaître ngeen ko. léegi lu tax sa bien fii wee bien wul yow bu dee sa soldat bi nga xam ne li mu def dafa leer nañ ay preuve taxaw amoo droit yow mu ñëw ci France yéen waa France ngeen téye ko te pourtant la France a ratifié cour pénale internationale te membre la ci mais ñemewu la jàpp soldaaru américain boo xam ne ñu ngi koy traqué CPI ñemewu ko léegi yow kooku gëm loolu ne yow yaakaar nga ne yaa ngi ñoo mayam yemu ngeen yaakaar nga ne le citoyen français mook le citoyen nigérian ñoo yem mu ko le citoyen sénégal jamais yooyu yëpp ay caaxaan la yu ñuy wax waaw mooy affaire yi daa am deux poids deux mesures ci bépp domaine nag léegi bu dee lool ñoom leur communauté voilà mais yow bu dee jullit bi yow ah non bu wax yooyu yow yow da xam ne fii àddina bi ñun ñëpp ay bokk lañ ay kii déedéet voilà nga gis ay jullit yoo xam ne lay dal seeni mbokki jullit mais ça les de marbre faale wuñu ko bu dee yéeféer bu nekk fee nag nga gis ñuy compassion quoi ah non c'est triste c'est kii alors que bu dee seen mbokki jullit ñu dal mais daa mel ni dara xewul waaw ah, waaw woo tax yooyu moom fekk ko nañu nañu nañu noppal suñu bopp quoi waaw nañu noppal suñu bopp ci yu bari ba kere ñuy régler ji loolu waaw ay lu tax jullit ñi gën a néew doole ci àddina mais loolu c'est pas une question c'est pas borom bi dane wala yansuranna Allahu man yansura borom bi nee na wat naa ne dinaa dimbali kenn nangoo nekk sama diine jii di ko taxawee di di ci def lépp effort bu mu am borom bi ne comme si man lay dimbali déedéet mais noonu la ko waxe waaye mooy ki nekk ci loolu ki nangoo wommatu kay kookee kookee laay dimbali kookee laay dimbali ñun nag nanguwuñu lu yàlla wax li jënd ko leneen bu sariya waxee ñu gënale ko code civil ak code Napoléon ñeneen euh, suñu constitution yi ñu am ak yi nga xam ne léegi émancipé nañ ba nee nañ ñooy defaral suñu bopp loolu la ñuy jënd waxu yàlla mais léegi nag buñ dem bu mekkee ñu naan lu waral li ak lii non la question est dans notre réponse ñun dans la la réponse est dans notre question et ñun ñëpp xam nañ réponse kon nag. bu ñu kenn sonal quoi yooyu yëpp ay faux débat la yoo xamante ne nii nekk ci sax di ci wax ay eh, manqué say salive la ci loo xam ne amul njariñ voilà kon nag mu ngi noonu kon sayyidatu Asma radiyallahu anha kon gis nga nit ki tamit mooy noonu nga war a mel lépp loo xam ne daf la gaaral xamoo ci àtte diine na nga ko laaj waaw moom yaayam la de mais dane é eh, du war man moom du ma la nangoo jox dara furul ma daal yonent ma lay saa saam ba pare waaw te tamit gis nañ yonent bay sa sam na dem laaj te pourtant mënoon na dem ne xaaral ma laaj sama baay waaw loolu dañ ciy gise ne ku nekk na man ngaa mooy amul nag loo xam ne ci lislaam dañ naan sëriñ diwo fi ne wala borom xam-xam di waxuma sëriñ diw nag j'espère que loolu foog naa leer na ne foog ñu ci ay worof la ñuy waxal waaw mooy Serigne diw moom du toute façon façon yi ñuy gis nii yëpp kenn bokk ci waaw loolu moom yoboo ñu dagg suñu xel yi ci loolu xam ne loolu amul façon sëriñ yii dégg nii yépp ñu siiw kenn bokkul ci ñii may wax kenn bokku ci voilà mooy kon <laughs> sëriñ boobu <laughs> mooy kene duñ ne sëriñ diw moo fi ne muy boroom xam-xam bu ragale yàlla te am xam-xam bu leer que moo fi dina ëpp xam-xam tax kenn waru la laaj ñeneen ñi déedéet ah dund na bi ci Imaamu Suyuti nee na ma ne jamono Yonent bi salaam mais saxaaba yi dañ leen doon laaj Yonent bi alayhi salaam dafay ne gaa dem laaj benn saxaaba am masala te tamit taabi'i yi noonu doon demee saxaaba yi dañ nekk ñuy laaj ay ñoo xam ne ay taalibi saxaaba rek mu ne lii yakaadu tuutee bés mu nekk ijmaa moom Imaamu Suyuti ci Alfiyatul Hadith waaw kon mais tamit nit ki mën na tànn ki nga xam ne moo gën màgg ca ñoom mu laaj leen waaw mu dem kon laaj dañ ciy xam ne tamit jigéen bu amee question bu muy laaj am kenn du ne walla yow waroo waroo waroo dem laaj yi bu dee ne kay manu koo am ci këram réponse bi manu koo am li man mooy dem ca koy kay xamle wala mu woo ko wala yow da koy woo voilà moo tax Sayyidatu Asma da ne laaj fa qultu ma ne yonent bi alayhi salaatu ah sama yaay nangam ak nangam dañ ci xam nit yi booy laaj na laaj yi leer waaw ay laaj waxoon naa la façon laaj yoo xam ne moom dugub façon bi yaboo bu la ku la laaje noonu nga delloowaat ko ko rek waaw delloowaat ko ko ni mu ko waxee ah waay waay waay waay waay mais gis nga sama affaire bi quoi mooy suuf rek xam nga rek ni mu waaw nga xam ne fa nekk di dóor quoi waaw loolu ma nekk di waay di dóor quoi di ñafe quoi mais léegi ma bëggoon nga wax ma quoi ah lan la ci charia waral di wax quoi dañ ko am hé sawaay lii nga yow xaw ma ci dara quoi na leer quoi waaw loolu mu koy wax parce que lan lan moo ci leer ay gis nga non affaire boobu maa non mooy mooy yooyu rek nga xam ne moom lañ xewal léegi quoi yow ba léegi waa ji mën naa bañ a xam li ngay wax léegi yow waroo tëb di tontu ku mel noonu da ko naan waaw <laughs> pare nga ne ko waaw boo pare ma ñaan la quoi nga leeral ma lépp nag quoi waaw léegi nag boo waxee lool ba pare nag ba mu leeral nga door a tontu bu leeralul nag nga ne ko sawaay man manumaa tontu loo xam ne leeru waaw waaw ay ay ay réponse guidée yooyu nga xam ne moom la wolof yi aay waaw li ñu bëgg dañ la koy laaje noo xam ne boo buri naawul yow doo man lu leen dagan na wala baax na yooyu yépp nag dang naa déedéet gis nga daa ñëw wax lu leer waaw ma qultu qadimat alayya ummi wa hiya raghiba afa asilu ummi waaw mu ne yonent bi saa salaam te tam bi ñëwee comme yàgg nañ ko fee wax doo ñëw boroom xam-xam ni nga koy woowe eh, n'importe comment bi ñëwee nee na na fastaftaytu rasulallah neewul fastaftaytu muhammad waaw man daal muhammad laa laaj waxul loolu ah ndawal yàlla li la wax waaw te ñoom bu ñëw dañoo yaa rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam waaw ayaa ah, ayaa moom may moodu waaye ma ne loolu moom du waxu waxu ko ko yeewu moodu lii lan la ci kii wax nàngam ak nàngam déedéet kon nag mu wax lu leer yonent bi saa saam tontu ko ne ko naam sili ummik bu ko noon naam rek dafa doy na ndax al jawaabu day dellu ci laaj bi mooy naam defal jokk ko waaw gis ne kon lëkkaale bi am ak bunt bi mooy ne jokku mbokk gi bunt bi wax te l'islam bi ko digle yemul ci jullit ñi kese waaw te tamit birrul waalidayni baaxeel jëme ci sa ñaari waajur loolu yemul ci waajur yi nga xam ne jullit na xam nga keroog ñu ngi la am na ci boroom xam-xam yi ëpp dañ ne borom xam euh, sa yaay bi nga xam ne moo lay tere dem jihaad wala sa baay bi lay tere dem jihaad woo il faut mu nekk jullit wala kenn ci ñoom mais loolu du consensus ah non am na ci borom xam-xam ñu ne même bu dee yéeféer la dañuy bàyyi xel waxam jooju même fat gisuñu ne da koo wax ngir affaiblir l'islam wala foo xam ne xam nañ ne l'islam daa soxla yow nga dem moom mu ne bul dem dañuy xam ne te moom yéeféer la ñu xam ne non kii looloo tax waaye même sa yaay di nekk yéeféer bu la teree nga dem jihaad kooku dañuy bàyyi xel ay waxam waaw te bu ma juumul euh, al imaam al awzaa'i alimu shaam yi boroom xam-xamu shaam nekkoon taalibe imaamu zuhri comme ñoom imaamu maalik ak ñoom imaam sufyaan bi ñu gis nii ibnu uyayna ak ñooñu moom moom moom bu ma juumul moom loolu la jàpp waaw que waaw nday jooju dañ koy bàyyi xel ah même ak ak baay jooju même bu dee yéefar lañ dañu leen di bàyyi xel waaw kon ñu xam ne kon en tout cas jëmee baax jëme ci say waajur nekkul rek waajur bi nga xamante ne mooy ñi nekk ay waaye l'essentiel mooy wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi bi fala tuti'huma l'essentiel daal mooy bu nekk waajuru jullit bi bi dul jullit buñ nanalee pousser yulli seen dayot coono ci nga bokkaale maam ci loo xam ne amoo ci benn preuve tax amoo preuve loolu doo ci am preuve la fan ngay jële ci yàlla lu leer lu loo xam ne moo la yóbbu ci nga koy bokkaale amul mu ne bu boobaa falaa tutihuma bu leen topp voilà waaw loolu muy delluwaat ci kan la ta'ata amulu topp fi ma'siyatillah ci mooy yàlla waaye kii yaayam li mu soxla nekkul loo xam ne mooy yàlla la dafa ñëw bëgg mu defal koy xeraangay xéewal waaw waaw mais mu ñëw laaj yonent lay saa saa mu ne ko sili ummak waaw jokkal ki nga xamante ne mooy sa yaay yow asma radiyallahu anha wa ardaaha kon nag mu ngi noonu la kon euh, euh, hadis bi loolu lépp euh, dañuy ngi gis ne jokk ci wàllu alali daa am waaw waaw comme ni nga xamante ne noonu la ñuy jokke moo xam waa kooku yéefér la wala ji jullit mais à condition la nga koy jokke ci alal mu bañ a nekk loo xam ne moom da koy dépenser ci lu xaram waaw dañ koy dépenser ci li nga xamante ne nii mooy lu xaram euh, euh, mooy euh, par exemple ndax loolu mën leen di leen kii waa joo xamante ne naankatu sàngara la mais amul dara taxaw di yalwaan léegi yow da nga koy mais nga ne mais man saa kii boo ko sarax gaa yi xam gaa yi dañ naan non kii bu ko jox dara ndax boobu boo boo ko joxe sàngara la koy jënde mais sauf que problème bi mooy su waa ne waaw baax na kon man naa ko jëndal kebab wala dara wala pizza wala dara wala li mel noonu jox ko ko wala jël dem def ay course loo xamante ne ni lu ko togg parce que koo xam ne ci mbedd yi lay fanaan man la togg loo xam ne comme ay sandwich ak yu mel noonu ma jëndal ko ko waaw euh, loolu waaw xanaa loolu lu génn ci noonu mais bu fekkee ne yow yoroo lool ay ay pièces nga yor wala ay billets nga yor ay nañ naan non boo ko joxee loo ko jox sàngara la koy jënde mais ñëpp mënuñoo continuer def lool parce que sinon boo dee lool kese ngeen di wax mais fan lay lekke kon dëgg la risque boobu am na mais amoo ci lu la leer boo ci amee lu leer voilà mais boo ci amul lu la leer mënuñu tamit ñëpp jàpp bàyyi ko noonu naan non non ba laa ji xëy faatu fii parce que xiif loolu tamit déedéet voilà mooy loolu tamit dafa jaay bàyyi xel mais bu dee leer na la wala yow lépp sa njort mooy ci lu xaraam la koy defal boo sabdu zaria day ñëw waaw mooy tere gi suñu boroom tere ngay jàppale wante wala taawanu alal birri wa taawanu alal birri wal taqwa wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan jàppalante leen ci yiw ak ragal yàlla waaye bu leen jàppalante ci bàkkaar ak loo xam ne noonu lu indi voilà ki kaw noonu boo xamee ne kii de toute façon Euh, dafa ñëw li ma laaj loo xamante ne ma ko joxee drogue la ciy jëndi parce que daa fii mu ne mar na drogue bi euh, heure bii lay dem di jëndi mu ñëw waaye dooma dépanne euh, cinq cinq cinq mille francs foofu da ngay bañ ay cigarette la koy jënd ji déedéet da ngay bañ waaw wala day dem loto loto perte muñ uti péemi wala jeu de hasard yi da ngay bañ casino yi nga xam ne fay jeu d'argent yooyu da ngay bañ waaw yooyu yëpp da ngay daj loolu même ki nga xamante ne sax leer na la de jullit la loolu da ngay daj waaw mais bu dee loo xamante ne leerul ay rumeur kese la doo basé ci lool tamit ne man du ma ko defal dara déedéet waaw kon jokk day nekk ci alal wax nañ la day nekk ci seeti day nekk ci nemmeeku day nekk ci ndimbal waaw ak assistance boo xam ne présence ak tamit di waxtaan am na yoo xam ne ñoom li ñu manqué mooy kuy wax ak ñoom. waaw surtout suñu réew yi nga xam ne ay temps dañ naan Europe kese la mais day commencer di am suñu réew yi ah abandon gi nga xam ne moom la ñuy abandonné surtout boo ñàkkee waaw amooy doom wala say doom yi newuñu fii nga nekk yow kese boo mayul paa bi wala mère boobu këram kenn du ko faseet si bu dee bariwul alal <laughs> parce que bu dee këram daa neex moom <laughs> daa am ay bool yu baax yu mu fay ci ay ay xéewal gars yi moom jaral na leen a ñëw kër gi xumb mu yaakaar ne moom lañ bëgg dëkkate yoo bool yi fii jaar lañ bëgg mais yooyu yëpp moom waru koo xool mais mooy pour wax la ne mooy amandoo yooyu mën naa am kenn du la faale koo wax mu ne amul jot parce que xam na ne amoo dara yaakaare wuñ la dara kooku day dem ba day même bu dee ne ndedd neegi feesi bi moom moom dafa dafa nekk ku wér ndax kenn faalewu ko yow nag nga xam loolu bokkam la nga xaw loolu même manoo fay nekk tout le temps mais léeg-léeg boo amee yenn temps libre yi demal ci moom wala nga woo ko bu dee koo yoon numéro waxtaan ak moom mu xam ne moom itam loolu façon jokk la voilà mais ku nokk toow rek waaw aw ma jot noonu xam nga liggéey bi noog affaire yi ma ne waxu caaxaan la laa wax yaa ngi seetaan yoo xamante ne amalu la njariñ ci àddina nii ci alaaxira te utal ko jamono joo xam ne dara du la raw Ligue des champions bi ngay seetaan ak championnat beeg yooyu dara du la ci raw bu pare nga bëgg fii waaye xam nga liggéey bi ak lii ma yooyu yëpp waxi caaxaan la waaw da ngay wax da ngay caaxaan kese mondial yi dara du la ci raw <laughs> film ne walla télénovela yi dara du la ci raw feuilleton yi dara du la ci raw ba pare nga bëgg di tax bantaloo ay walla xam nga sama liggéey bi ma <laughs> yooyu da ngay nax sa bopp rek waaw